voilà kon nag loolu mooy fàttalikul ñooñu nag ci kuréelam lañ bokkoon ñu génn mer ñu léegi moom yéeféer la deretam daal dinay daga dagan war nañ ko mën a tuur mook Muawiya ak ñépp ak ñi àndal képp koo xam ne ñoom la àndal mën nañ laa rey rawatina ñoom nañ leen fexee faat ak te buñ leen faatee rek jàmm am walla iyaazu billaah <laughs> léegi Yazid al-Arhabi demoon na nag bay waaja ànd ak ñoom waaw jéngoon na lool ci ñoom léegi Seydina Ali radiyallahu anhu wax ak moom après nag bon mu mu mu mu mu mu mu kii waat quoi voilà après defoon na ko gouverneur u Hamadan voilà am na source yu wax yoom sayfu di wax mais bon yooyu ay wax la yoo xam ne historiens yi dañ koy tudd mais euh, ci ci maqal euh, ci wàllu càllale que ne am na sax bi mu ne Hamadan gouverneur jekki-jekki woon na yéex a indi xaraaj yi mu waroon a joxe foofu quoi yéndil ko amirul mu'minin ba Seydina Ali nag bind ko ne ko xaw ma lu tax mu yéex voilà ne ko nag euh, loolu du lu jaadu voilà ndax ak jullit ñi la jullit ñee ko moom ak loolu te bul nekk koo xam ne te li nga jot a def lu baax bu ko màbb ci yoo xamante ne moom ngay def lu baaxu waaw te bu yéexee bu dee da koo téye xaw ma lu tax ci loo xam ne ak tayef la ah du ma éviter ngir dal sa kaw waaw ak noonu Euh, bon après ne woon na gouverneur foofule Hamadan ak côté yooyee moom Yazid léegi nag eh, kii eh, eh, Sayyidatu Aisha nag keroog Jamal waaw lool sëy naa kii doon wax ñun ñu ngi jàll ci leneen naa fay bu fi yii moom boo fi duggee moom doo pare quoi saa yi saa yi daal yow na la non lii ma wax ni amut solo voilà <laughs> mais Jamal nag Euh, Seydina Ali da koo yónni ba'atha Masruq dana inna Aliyan Seydina Ali radiyallahu anhu ba'atha Yazid ibn Qays al-Arhabi fii ayyaamil Jamal bi risaala dafa yónni keroog nag ci xare boobee Jamal waaqiatul Jamal dafa yónni benn bataaxal yónni ko Sayyidatu Aïsha radiyallahu jox ko Yazid ibn Qays al-Arhabi léegi nag bi Sayyidatu Aïsha jotee euh, bataaxalu lettre Seydina Ali radiyallahu anhu tontuwu ci waaw falam taruddu falam taru yarud falam tarudda alayhi jawaaba mais tontuwu ci léegi nag loolu Yazid bon da doon xaar mu tontu mu yóbbul ko Seydina Ali mais Sayyidatu Aysa tontuwul léegi nag fa balagha Sayyidatu Aysa daal di koy jote ñu ne ko ah Yazid de annahu aaba alayha kene ba mu demee Seydina Ali ak yooyu voilà après da lay ŋàññ rek moom fu mu fekk mu ngi lay ŋàññ quoi parce que le fait que yow <laughs> tontoo woon ci lettre bi nga xam ne moom la la indil quoi mu ngi lay fu mu toog rek dalay ŋàññ dalay ŋàññ rek waaw mu ngi lay ŋàññ quoi Sayyidatu Aisha nag daal di looloo ko merloo woon nag moo tax bu ko la nëbbu quoi waaw moom <laughs> waaw léegi nag fa kaanat talanuhu summa lamma balagha mawtu mawtuhu bi nga xam ne ak ci la ko jotale ah Yazid faatu na waaw parce dafa laaj eh, Yazid anam waaw kooku yal na ko àll bu ñu ne ko ah faatu na de. léegi nag nahat an laani mu ne non seulement dootu ko def ndax gaañu na mais bu kenn bi rëbbati kookee ndax génn wa qaalat inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaana an sabbil amwaat waaw mun na ndax yeneen saa sallam dañoo tere ñuy ŋàññ ñi nga xam ne ñoo génn àddina mooy xadis bi imam al-Hafiz mu ne wa sahahahu ibn Hibban min wajhin akhar an al-A'mash an Mujahid bil qissa mu ne imam ibn Hibban rahimahullah daal nay wéral xadis bi nettali bii nii mooy nettali bi xadis bi moom mu ngi sax imam Bukhari mais nettali bi li waral sayyidatu Aisha wax xadis bi la lay wax ci beneen wàlla jëla ko ci al Amash Sulayman ibn Mihran al-Kahili rahimahullah an Mujahid mu jëla ko ci Mujahid ibn Jabr ci nettali bi nii mooy loolu wallahu ta'ala a'lam kon mu ngi noonu <laughs> léegi léegi kon ginnaaw taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna mooy léegi xadis bi Euh, lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la loolu mooy li imaamul Buxaari yow baabu maa yunhaa min sabbil amwaat waaw baabu tahriim imaamu Nawawi moom dane dafa xaraam loolu la yunhaa bee du loo xam ne euh, léegi nag dinañ ci ñëw est-ce que yunhaa bi mooy mutlaqan la lu ñu xaraamal ci lu ñu doyal euh, sabbil amwaat bi ghayri haqqin mooy imaam Nawawi ba lu dul aq wa maslahatin shar'iyya bam moo tax al imaam al haafiz Hajar mu ne Euh, surtout imaamul euh, xaafis al Buxaari yi bi mu ne baabu maa yunhaa min sabbil amwaat mooy luñ ci tere kon am na loo xam ne kenn terewatu ko moo tax mu ne qaala Zubayr ibn al-Munayyir al Zubayr az-Zayn Zayn ibn al-Munayyir rahimahullah nee na lafdu tarjama li imaamul Buxaari tudde maa yunhaa min sabbil amwaat yush'iru bi inqisaami sabbi ilaa manhiyyin wa ghayri manhiyyin te loolu mooy dëgg daji mooy ni mu tudde bunt bi rek day yëgle ne day këne ŋàññi ku génn àddina am na lees ci tere mais am na loo xam ne kenn terew ko alhamdulillah mu ne waaye wa lafdul xabari madmunuhu an nahyi an sabbil an sabbil mut alhamdulillah mutlaqa mu ne ta bu dee nag xadiis bi nag ni mu ñëwee laa tasubbul amwaat loolu day mel ni day tere li mu làmboo mooy tere ñu ŋàññi ko génn àddina ci lu ñu jooyal mu ne wal jawaabu anna umumahu teg léegi lan waa kon nan lu tax te loolu moom loolu lañ mën a wax li mu wax noonu loolu la ñuy wax képp ci li imaamu Nawawi tudd tamit bunt bi <laughs> kene daa am na euh, ŋàññ gu ñu tere ak ŋàññ gu ñu terewul parce que bu nee tere bi xeyri xaq mooy kon bi nga xam ne wa maslahatin sharia loo xam ne aq warlu ko ak maslaha sharia kon ko jug sharia kon mooy bu dee looloo ko waral kon day mën a nekk mu ne nag tontu bi anna umumahu maxsuusun bi hadiisi Anas as-saabiq mu ne nag li nga xamante ne nii mooy li joyu ci xadiis bi di wane ne non moom day wane ne dañoo tere rek ngay ŋàññ ku génnaat na ci lu ñu joyal ci d'une façon général ñëpp ci yam mu ne loolu noonu li ko tënk mooy hadis sayna Anas bi nga xam ne moo jàll ah mooy lan hadis bi nga xam ne mu ne qaala haythu qaala sallallahu alayhi wa sallam inda sana'ihim bil xayri mooy xadiis na Anas mu ne yeneen saa sax dañu toog am benn néew bu ñu romb bu bu bu ñu yóbbu mu romb leen mu wax leen lan ngeen wax ci kii ñoom ñu ne ñu ñu fa asnaw yi xayra ñu daal di tagg wax ci moom wax ju yiw mu ne wajabat war na waaw keneen ki nag am beneen néew bu romb mu ne kii lu ngeen wax ñu ne ah kii moom baaxul kii nàngam ak nàngam mu ne wajabat war na ci moom mu ne leen waja lu war na bañ ne ko waa yonen saasam maa wajabat mu ne wa lan mooy wajabat xam nga wajabat mooy rot wa yaa wajabat junubuha mooy bu rokee saqatat waaw mooy loo xam ne day lëkkoog nit ci dal ci kawam mu ne leen ndax kee da ngeen koo seedeel yiw mu daal di war ci moom kii ngeen fi ko lu ñaaw safara yeey ci moom antum shuhadaa'ullahi fil ard yéenay ñi nga xam ne yéenay seedeey katu borom bi ci eh, eh, kaw suuf voilà loolu de fait que ñu wax kii lu lu baax kee ñu wax ci moom te génn àddina lu lu lu bon te yeneen saa sam néew leen lu tax ngeen di wax walam yunkir alayhim ñu ñu ki mu ki ñu seedeel lu ñaaw ah, mu ne loolu kon loolu day wane ne kon loolu mooy li tënk hadis bii di wane ne hadis bii buy niru ne bul am amwaat dafa joyu loolu du ñu tere la mais sauf que wax ci ñoom loo xam ne du noonu comme kooku bu doon ne baaxul yeneen saa sam na leen waru ngeen ko woon a wax waaw voilà mu ne wa yaxtamil waaye day yenu an na laama fil amwaat laa tasubul amwaat al boobu ah, kene ah, ahdiya la wal muraadu bil muslimin mooy ñi mu ci jublu mooy mooy jullit ñi bu leen bu leen ŋàññi way ngëm way ñi génn àddina ci jullit ñi waaw ñooñu la ci jublu li anna al kuffaara mimma yataqarrabu ila allah bi sabbin kantaa yéeféer yi ŋàññi leen ci woppam loolu dañ ciy jege ñaan di sàkku yàlla jege ñu ci yàlla ci ci ay yéeféer waaw loolu la euh, az-Zayn ibn al-Munayyir rahimahullah mu ne wa qaala al-Qurtubi al-imaam al-haafiz mooy toxal lii lépp ci al-Fath euh, euh, rahimahullah mu ne kanta imaam al-Qurtubi nee na fil kalaam ala al-hadiis wajabat yahtamilu ajwiba mu ne xadis boobu di wax wajabat rot na mooy ki ñu doon seedeel ñooñ ñi fi ñi faatu woon te yonent saa sallam doon leen laaj ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne day yenu ay ay tontu al awwal bi ñu njëkk mooy anna alladhi kaana ah yuhaddathu anhu bi sharr kaana mustazhiran bihi fa yakunu min baabi laa ghibata li faas mu ne parce que am na ñu ci man a tontoo mooy kañ doon wax wajabat soit dafa nekkoon koo xamante ne nii ah, kañ ne ah yooyu sa kantaa kii moom moom lu bon rek la fi ne woon mooy koo xam ne amaana da doon feeñal ak mbonam nëbbu ci woon dara publiquement mu ne bu boobaa koog day dugg ci buntu laa ribata amuluk jëw li faasiqin ku ak génn topp aw kaana munaafiqan wala mu ne woon ak naafiq loolu benn tontu la boo xam ne ah loolu du koy day tax ñu mën a yeneen saa sax waxu leen woon dara ne leen sax wajabat waaw sa ni antum shuhadaa'ullaahi fil ard mu ne taaniyaa yeneen ñaari tontu mooy yaxmilu nahya ala ma ba'da daf mu ne lool man na yenu ne lii laata am amwaat bi wax mooy bu leen ŋàññi ñi génn àddina mooy fekk suulaguñ leen parce que hadis bi mooy dañ leen dañoo rombal néew ñooñu suulaguñ leen dem di leen suul yeneen sa am laaj leen lan ngeen wax ci kii ñu wax ci moom lu rafet lan ngeen wax ci kii ñu wax ci moom lu ñaaw te boobu yeneen saa salaam neewu leen lu tax ngeen di wax ci lu ñaaw kon ñu am ñu ne kon loolu li tax mooy loolu mooy tere bi mooy laata ñu koy ma baada ginnaaw bu ñu ko suulee ba pare moom néew bi wal jawaazu ala ma qablahu li yatta'iza bihi man yasma'u quant à wax ci moom lu amul comme li saxaa loolu lu am bokk loo xam ne rafetul mooy loolu mooy laata ñu koy denc bu ko defee képp na euh, ku dul moom naroon nekk ci loolee wala di ko xalaat loolu mu man cee waaroo ba bag mu ne lu bon loolee kii neewe woon ba génn àddina mu ne waa beneen tontu yakunu nahyul am mutaaxira mën a nekk ke ne fa yakunu naasixan mu ne wa hada da'if mu ne mën naa nekk ne laata subbul am waat dafa nekk loo xam ne moo mujj ñëw que ni loolu mënoon na nekk après dafa ñëw na saxalee moo ne waaye loolu moom dëgërul voilà kon loolu la al imaamu an al al al Qurtubi wax mu nekk wa qaala ibnu Rushayd kanta ibnu Rushayd moom leneen la wax maa loo xam ne euh, man nañ ko tënk ne mooy anna sabba yanqasimu fi haqqil kuffaar wa fi haqqil muslimiin mu ne ŋàññ dafay partagé wu dafay divisé ci àqu yéeféer yi ak ci àq jullit ñi amal kaafir mooy ŋàññ moom soit mu nekk ci ngay ŋàññ jullit la wala yéeféer la mu ne amal kaafir bu dee ab yéeféer la fa yumna'u idha ta'adda bihi al mu ne bu dee ab yéeféer la dañuy bañ nga ŋàññ lu dul noonu mooy xam ne boo rafetul laa bëgg a wax pas lu dul noonu moom moo ko fi jëkkoon lu ne wàng lu bon mais euh, kéeféram gam ne woon mu ne bu dee ab kéef ab yéeféer la kañ la ñuy tere nga koy ŋàññi ginnaaw bu faatoo mooy ida ta'azza bihi al-hayyul muslim bu dee koo xamante ne kuy dund la di jullit yow ŋàññi di ngay ŋàññi kookee yéefér boobee mu ci loroo loolu mooy la mooy Ikrima par exemple ibn Abi Jahl am nga Abu jël moom moom moom moom moom ŋàññi ko ci boppam bokk na ci li ñuy jegeñ ne loo borom bi tabaaraka wa taala di sàkku jegeñ ko waaye yeneen saa salaam da doon moytandikuloo saxaaba yi quand même bu Ikrima ñuy ŋàññ di wax Abu Jahl loo xam ne baayam ndax Ikrima dafa tuub voilà di wax baayam loo xamante ne bon di ko laanoog yooyu alors que doom ji mu ngi fekk yooyu quoi loolu yeneen saa salaam da leen ko doon da leen ko doon moytandikuloo comme lu mel noonu bu boobaa mooy dañ lay tere lool parce boo ko defee am na koo xam ne jullit la da ciy loroo parce lu mu bon bon bon mooy baayam quand waaw te nag dégg tout temps nga naan sa bàyyi laanawullaahu laanawullaahu loolu bon nit nit la quoi yeneen saa san doon leen moytu la ko loolu mu ne kon bu dee loolu la ngaa ñëw yéeféer foofu la waaw moo tax nekk fii voilà voilà sa koo xam ne bon euh, moom doonul woon takk tubayam wala doonul woon takk sërëm waaye doom ji daam daam doom joo xam dafa tuub nekk baax loolu sell manoo tout le temps nga nekk ci gars yi tamit di wax loolu ndax loolu boo ko waxee euh, day day nekk loo xam ne da ciy loroo ko wax loolu da koy moytu voilà mu ne bu dee loolu moom da koy moytu wa amal muslim bu dee nag ab jullit la fa haytu tad'u darura loolu kañ da koy ŋàññ mooy bu dee ne loru moo ko waral ka an yusira min euh, mu yasira mu daal di mujjee min qabili shahada comme ab ab seede lay doon mu ne waqat yajibu fi ba'd al mawaadi' léeg-léeg sax ngañ ak jullit bu faatu loolu wax ak borom gi woon loolu day nekk lu war te waxoon nañ la ci sànq bi ñuy tàmbali mu ne waqat yakunu te sax léeg-léeg mu nekk fii ci wax ji ngay wax lu nekk lu jaarul yoon li woon fii maslaha loo xam ne maslaha la li mayit ngir waaji faatu jullit bi faatu waaw mooy li ñu waxoon sànq kaman an annahu axada maalahu bi shahadati zuur waaw comme waa ji nga xam ne daa xam ne waa ji faatu de jëloon na mas na jël alalu jàmbur loo xam ne ci ci ci seede neen la ko tegoona ah. voilà jël alalu jàmbur këru jàmbur néegu jàmbur wala alalu jàmbur oto jàmbur voilà marchandise yi jàmbur leer na ko moom léegi nag wamaata shahid ki nga xam ne <coughs> moom <coughs> moom moo seede woon mbir ma nga xam ne shahadatu zuur ala a shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur yeneen saa sam doon ko répété hadis yi naan nu fay am nal xaaris Abu Bakr bañ ne ah waaye yeneen saa sam layta a sakat waaw waaye maa ngi leen di mooy tadakaloo ah, waxu neen ak seede neen fekkoon dafa wéeru woon mu toogaat bu baax bu muy tudd bàkkaar yu mag yi waaw bañ na bañ yërëm ko ne ay yeneen saa sama léegi yow waaj a seede woon loolu daal di faatu yow boo waxee ne kii kat seede gi mu defoon baaxul tegu ko woon ci dara daa am luñ ko digoon kese xam nga loolu ñàng na ci ginnaaw mais sauf que loolu day tax ñu jël alal ji delloo waat ko waaja ka ko yelloo waaw mu ne moo tax fa in zakara dhalika yanfa'u al-mayyit in alima anna dhalika al-mal yuraddu ila sahibi day jariñ waaj wooju seede woon seede gu bon gi bu dee xam na ne bu ko waxee ñu jëlaat alal ja delloo ko ka ko moom dëgg-dëgg mooy loolu man na koo bañ a topp waaye bon borom bi mën na koo jéggal le fait que mu defoon loolu rek bàkkaar la le fait que muy seede lu dul noonu mais fexe na ba alal ja seedeem ja conséquence boobu indi woon mooy ñu jëloon alalu jàmbur joxe ko delloo war nañ ko loolu kay nekkul nja xeetu njariñ ci moom ah kon mu noonu loolu am solo la loolu ay teqanta la laaj waaw nit dina génn wax ci moom lu baaxul parce daa nar a sànq ñi comme loolu moom la naan léeg-léeg mu waj mu war léeg-léeg sax mu nekk lu gën ci moom comme lii nga xam ne daa seede woon seede yi neen voilà ñu ñëw wax ba ñu delloo alal ja ak yooyu loolu ama am solo la quoi waaw waaw waaw mu ne qaala léegi nag al imaam kii ne euh, Ibn Rushayd Ibn Rushayd mu ne nag bi mu waxee lii nag mu ne euh, lii nag Eh, in alima dhalika mu ne qaala mu ne wali ajli al-ghaflati an hadha at-tafsil mu ne nag gis nga teqantal bii nga xam ne moom laa def nii li ko yëgadi ko nag bañ koo bàyyi xel zanna ci la njorte ba'duhum ñenn ñi anna al-Bukhari yi kene al-Bukhari saha dafa juum an hadith sanaa'i bi ghayri bil khayri wa shar loolu waru ko woon a indi fii xam nga gis ay ñoo xam dañuy ñëw di saraax téere boroom xam-xam boo xam da ko seen ku mel ni Imaamul Buxaari nga ñëw naan daa jum hadis bi war koon a dugal fii fii loolu yow neel yow yow loolu li gën a maandu gën dal xel gën a sàmm mooy nga ne ah man de bi ma xoolee xool xool xool xaw ma lu tax imaam ah hadis bi moo ndi ko fi wal ilm waaye ñàkkul c'est sûr ne am na xikma bu tax boo xam ne man de rëcc na ma loolu mooy li gën a sàmm nga ñëw taxaw walla mel ni yow yaa peeg mbir yi quoi Euh, kii imaamul Buxaari imaam al-Hafiz Hajar Bulughul Maram hadis bii mu dugal fii war ko fi woon a dugal nangam ak nang alors que mu ne harrartuhu tahriran baligha imaam al-Hafiz Hajar ne dama koo segg segg bu jégg day yow nga ñëw ne hadis bi war ko fi woon dugal yow yaay kan pour wax loolu ah yow yaay kan pour juger amirul mu'minin bi tal imaam al-Hafiz waaw Ibn Hajar al-Asqalani nga naan li mu li mu ne segg naa ko segg bu jégg day yow nga ne ko waaye yow dara fii waroo fi woon def hadis yow neel. jëliwoo xalamoo lu tax mu def fii que euh, lam tuhit bi bi bi kulli shay'in ilma est-ce que yow da ngaa teg xam-xam non waaw wa qul liman yadda'i bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya'u loolu mooy dëgg ci ñëpp waxal kii woote naan daan nand xam-xam da ko da cay am nand gu gu gu mat ko hé mu ne la ha nga ne ko xam nga lan la yow lépp li nga xam shay'an la tudd benn mbir kanta li fàdd ci yow te xamoo leen asyaa u la tudd ay mbir yu bare bare bare voilà loolu mooy dëgg kon nag mu ne ñenn ñi nga xam ne nag dañoo yëgadi ci lii ñuy jàpp ne imaamul Buxaari dafa juum rahimahullah ci xadis boobu nga xam ne mooy xadis Seydina Anas bi mu jëkk indi avant mu indi bi waaw <laughs> ah, te Seydina ah <laughs> di Seydina euh, waaw euh, léegi bon waaye léegi mu ne léegi ñu wax loolu quoi jàpp ne dafa juum alors que dara la juumul wa innama qasada al Bukhari dëgg-dëgg li al imaamul Bukhari rahimahullah euh, jublu woon ci lii euh, mooy lii an bayna mu leeral anna zalika al jaiz kaana ala maana shahada mooy loolu possible ci wax ki nga xamante ne moo génn àddina lu dul noonu mooy ci maanaawu seede lay nekk waaw mu ne wa hadha al mamnu huwa ala maana sabb lay yoneen saasam tere nag mooy bu dee yow da ngaa bëgg ŋàññi noonu rek ŋàññi waa ji noonu rek waaye ah yénn na àjji ne yow moom li la neex mooy di ŋàññaate rek waaw loolu lañ tere la tasubbul amwaat mu ne wala ma kaana al matnu qad yash'uru bil umum atba'ahu bit tarjimati allati ba'da mu ne ba nga xamante ne mooy ni mu tuddee buntu non mooy hadith bi la tasubbul amwaat ñi nga xam ne noonu la day man ne dafa joyu mu toppale ko tarjama bi nga xam ne noonu lu tudde bi nga xam ne mooy noonu euh, bi nekk ci ginnaawam mu ne wa ta'awwala ba'duhum at-tarjama al al ula alal muslimin xaasa mais bu njëkk bi mooy lool ci wëy ngëm yàlla yi lañ voilà wal wajhu indi hamlu ala al umum illa ma xassasu ne li jàpp nag mooy loolu dafa nekk luñ joyal ba li nga xam ne mooy dalil daa ñëw di ko di ko di ko di ko di ko particulariser waaw waaw kon mu ngi noonee mu ne bal ba léegi waaye li qaa'ilin aji wax an naa mu tere na ma kaana ala jihati shahaada wa qasada at-tahzir yusamma wa qasdu at-tahzir yusamma sabban fi lugha mu ne nit jéem mën na ne même li nekk ci côté wàllu yi nga xam ne ab seede la ah wa qasdu liñ jublu ci nag mooy mooy tëndakuloo te yooyu ndax loolu mën na nekk loo xam ne ci wàllu lugha lu ñuy tuddee eh, ak ŋàññ waaw Euh, mu ngi noonee quoi wallahu taala alam waaw mu ne wa qaala ibnu Battaal al imaam al Hajar mu ne kaana al imaam ibnu Battaal rahimahullah al Maaliki nee na sabbul amwaat yajri majral ghiiba mu ne di ŋaññ ñi nga xam ne ñoo génn àddina looy day daw di jàll di dox comme si da nga doon liy jëw rek mooy jëm daw waayu jëw fa in kaana bu dee daa nekk aghlabu ahwaalil mar'il xayr bu dee li ëpp waajoo génnaat min li ëpp ci ay xaalam mooy lu yiw la wa qad takunu minhu falta waaw loolu mën na nekk ricc ricc loolu kan moo amul ricc ricc fal irtiyaabu lahu man kooku moom bàyyi ba mu génnaat ne ngay wax ci moom dara loolu yu baaxul yam nee woon alors que loolu lu raar bariwul woon ci moom loolu dañ koo tere wa in kaana faasiqan bu dee ab kàccoor la woon mu'linan waaw fala ribata lahu di wane kàccoor teem di moy yàlla di xuus di di wedd alquran waxu yonent saa salaam lu ko neex mu wax kooku moom amul benn jëw buñ koy def waaw lépp loo wax lu bon lim ne woon dara ci newul bal day nekk sax xasan lu baax léeg-léeg day war bu dee daa am ñu nar a waaw mu ne loolu nag kiy dund nii la waaye fa kazalikal mayit naka noon ki faatu c'est la même chose waaw <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu wallahu taala a'lam waaw kon xadiis bi gis nga kon loolu euh, leer na leeral na ki nga xam ne mooy fi nga xam ne loolu lay nekkee laa tasubul amwaat lool mooy ci luñ joyal waaye dina am foo xamante ne loolu day mën a nekk voilà voilà comme li nga xamante ne Firawna Firawna ngi nii génn àddina di def yu bonam yi mu ne woon alxuraan di ko tuddu noonu <laughs> waaw waaw yow bonam yi mu nee woon alxuraan di ko tudd ngir lan ngir ñu moytandikoo ñu mel ni Firawna ak ak ak kalaasam gi ñu bon ñi nga xamante ne ñoo newoon ci kaw suuf waaw eh, alxuraan hadis bi ñëw di tudd ñoo xam ne ñu bon lañ woon ñoo xam ne dañ fee ne woon doon def loo xamante ne jaadul ñu koy tudd waaw ngir lan ngir tax at min baabi tahdid bi ma faalu waaye tamit ñu bañ leen a jàpp ay idole di koy pompe ñoo xamante ne ni liñ ne woon ay mbugal sax lañ ci yelloo woon kon loolu mooy li nga xamante ne loolu mooy teqantal bi am laa tasubul amwaat waaye nag bul ñëw yor sab làmmiñ voilà yow ku génn àddina diw dama yàlla baal am loo xam ne ñoom jàpp nañ bu ñu xasee wax loolu mooy lu leen neex wax diw leen dama yàlla baal waaye loo xam ne kenn xamalul ko woon wala nit ko xamal ñu raar la lu yées nga ñëw taxaw ci mbooloo wala koo xam ne nit ñoo xam ne ma suñu koo xamal lool danaan diw nag ñëw ci dëjëm ngeen toog nag au lieu ngeen ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko déedéet dama yàlla baal waaye waa ji waa ji waa ji waa ji vrai kàccoor la woon saa di doon saay saay saa di commencé nag ku nekk nag di di di di di di di di débale nag lim am yaa ngi fàttaliku keroog loo xam ne gaa yi bari xamuñu ko woon quoi <laughs> saa ci lëndëm gi lañ ko gis quoi <laughs> ndekete yoo dugg na kër jàmbur ba sàccu ci kii rek mu daw <laughs> te loolu kenn yëngu ko woon presque waaw loolu dañ koy tere yow li ngay wax noonu ban intérêt lam lan est nit ñi dañ koo jàpp moom loolu mais léegi sàcc baax na parce que diw da doon sàcc xamuñu ko woon sax ci moom ngeen yàq deram noonu léegi nag après nag yow li la gën a garaaw mooy bu doon bu doon kuy dund la mën ngaa dem jéggalu ko mais kii faatu nan nga koy jéggaloo bi boo nga defee lu baax xam ne bu ëllëgee bu bu lay laaj ya nga ko yoreel moom nga mën koo rembourser ci sa lu baax ndax min yow ma laa la la la la laa yan fa'u maalun wala banun waaw alal du fa jariñ de waaw waaw kon nag bu boobaa na nga seet yow ni ngay def tey ñaan yàlla mu jéggal la ci kàddu boobu nga wax waaw te nga tuub te tamit fa nga ko waxe woon lu ñaaw nga dem ah daal di wax tamit lu rafet foofee fexe effacé ca lu bon lool moo tax yooyu amul njariñ waaw waaw am na yoo xamante ne nii boo ko waxee jëf-jëf te doo tudd tur doy na soxla woo tudd tur waaw en tout cas daal wax yi moom wax la yoo xam ne yu jaru maytu la parce que waxu kéeféer la même bu dee ne duñ ne waa ji ko wax automatiquement yéeféer la mais wax la joo xam ne dëppoowul ak yeneen saa sam jàngaloon lépp nag loo xamante ne wax la walla jëf ju dëppoowul ak lu yeneen saa salaam jàngaloon loolu dañ koy teg ne ak képp ku ko mën wax ak képp ku ko mën a jëf parce que kenn nañu royloowul kenn borom bi tum ñu royloo mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mim ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allah wal yawmal axir waaw ñooñu kooku mooy mooy mooy wal yawmal axir kooku mooy suñu royukaay képp nag koo xam ne dañuy lay topp il faut daa fekk nga nekk ci yoonam boo tejjee tànk tarfatal ayni ñu ñaanal la jéggalu yàlla bu dee ñuy dund ak yow la fexe tegaat la ci ci ay laayu biir ci euh, euh, bil ma maw'izatul hasana laayu biir waaraate bu rafet waaye nag duñ la topp ci sa dérapage boobu waaw yàlla tere ba nga faatoo waaw ndax ku dee nekk saint ci ñu ne nii waaw képp ku faatu rek nekk ku sell mbir yi nag du loolu waaw la ko sellal mooy ba muy dund la koy liggéey du bàyyi ba dee rek ñu ne le Abdullah sell na loolu mooy ñi nga xam ne xamuñu dara ñooy xalaat ci noonu wal iyaazu wallahi billah kon ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xam ne mooy bunt bi euh, kon gis nañ que loolu dafa xaraam waaw di ñaññi ñu ngi ci noonu rek ñu faatu rawatina ci xam ne benn maslaha shar'iyya eh, waralu ko loolu nag maslaha shar'iyya man la nekk loo xam ne yow sa xazu nafs la yow yaa ko meree amal ko une dent une moom di wax nag di wane ci biti ne waaye yow looloo tax alors que yàlla xam na bu nit ñi xamul yàlla xam na est ce yow looloo tax wala boo loo xam ne da nga ko koo jàppaloon moom ngay fayeeku nii ci wax di nga koy tudd saa su ne daanaka sa waxtaan daal balaa neex rek waaw nga sulliwaat waaw waaw. moo tax diw saay-saay bu bon ba wal iyaazu billah waaw waaw waxoon na lii defoon na lii nangamoon na lii alors que loolu lépp waa ji dara xam nga lan la waa ji daa am lu mu ko mas a def lu ko naqari rek wala mbokkam wala fu muy askanaloo léegi nag loolu lool lay fayeeku ba pare nag di ko jéem a mbubbal lii mais bu nit ñi xamul yàlla xam na kan ngay jëflanteel sa borom ngay jëflanteel te bés dina ñëw nga wéet ak moom nga war a tontu nag ci loolu lépp nga doon wax ci sa xàq jullit boobee nga xamante ne même bu dee loolu rafetaloo rafetul woon waaye ngi ñëw di ko divulguer di tasaare mbon ci kaw suuf ak tamit mooy réputation nga koy yàq alors que yow dañ la waxoon euh, nga daal di suturaal man satara muslim satara musliman lool moo la waroon waaw defoo ko nga def ko ngir fayu sa bakkan sa cëru bakkan ba pare nag di ko mbubbale walla waaw bi ghayri haqqin wa maslahatin shar'iyya alors que man lii may wax maslaha shar'iyya la voilà loolu la loolu da ngay kàcc wal iyaazu billaah moo tax nañu mooy toog jataay yoo xam ne tout le temps ñu ngi wax ci ñoo xam ne génn nañ àddina waaw waaw ba pare di leen imiter yooyu saa saa ngi nga sëy doon si comme doon imiter mu ne man moom gënalu ma man man du ma nekk dugguma di imiter kenn di niru niru mu xaakaat waaw kon loolu nañ koy moytu yàlla te rek koo xam ne dafa génn àddina wallahu taala alam kon ñu yem noonu bii di ñëw ñu gis bunt